أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد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 fil baabi saadis baabun fi taqwa asaani an abi saciidin alxudriy radiyallahu ta'aala anhu an annabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna ad-dunyaa hulwatun xadira inna ad-dunyaa hulwatun xadira wa inna allaha mustaxlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'maluun fattaqu dunya wattaqu nisaa fa inna awwala fitnati bani israa'iila kaanat fi nisaa rawaahu muslim kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala ginnaaw bi ñu gisee ci jotaay bi ñu génn xadis numéro soixante neuf tey ñu ñëw xadis numéro soixante dix mooy ñaareelu xadis nag ci bunt bi moo tax mu ne asaani ci bunt bi juróom-benneelu bunt bi at-taqwa baabun fi taqwa ah chapitre boo xam ne ci la crainte de Dieu mooy ragal yàlla mu ne an Abi Saïd xadiis bi mu ngi koy jële ci Abu Sa'id al-Xudri bokkoon sutu xudra yi muy Sa'd ibn Maalik ibn Sinaan ibn Ubayd ibn Sa'laba ibn Ubayd ibn al-Abjar te kooku moo doon Xudra ibn Awf ibn al-Haaris ibn al-Xazraj al-Ansaari al-Xazraji Abu Sa'id waaw baayam martyr la woon comme niñ ko waxee woon ñu ngi ko faate keroog Uhud mu ne moom la mu ne an nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ke nee na inna dunya mu ne gis nga àddina bi xulwatun dafa neex xadira daal di wert na dëx wa inna allaha te dëgg-dëgg gis nga borom bi tabaraka wa taala mustaxlifukum fiha nekk dafa nekk koo xam ne dafa def ngeen nekk ñoo xam da ngeen di wuutu wënte waaw mooy ah mooy tey yéen a fi dëkkandi de waaye laata ngeen di dëkk ci kaw suuf am na ñeneen ñu fi ne woon waaw am na ñeneen ñoo xam ne ñoo fi ne woon waaw am na ñeneen ñu fi borom bi defoon noonu nag ñoon nekkatuñ fi gisatuñ leen naka noonu ñun ñii jamono dina ñëw ñun itam dootuñu fi nekk ñeneen a fii ne waaw kon nag affaire baa ngoom waaw mu ngi noonu mu ne nag fa bu ko defee borom bi nag xool kayfa ana naka bu ma leen fi defee ñi ay wutaakoonu suuf waaw ngeen nekk ñoo xam ne yéen fee nekkati bu boobaa nag fa yanzuru borom bi xool waaw kayfa ta'malun ana naka ngeen di liggéey aka nag ana naka ngeen di def ana naka ngeen di liggéey est-ce que ngeen di nekk ci projet yàlla yi wala hein da ngeen di nekk ci seen projet bakkan ak projet yi ñeneen waaw akbar mu ne kon nag àddina bii nag lii ngeen fi mën a nekke ba réussir mooy lan fattaqu dunya mooy tadaku leen àddina gu doya de gii te gaaw a jeex wattaqu nisaa na ngeen mooy tadaku jigéen ñu sàggan inna awwala fitnati bani israil ndax première fitna fitna bu njëkk bu dal waa banu israil borom bi ba mu leen nattoo ci jigéen la ko jaar kaana nekkoon na fi nisaa waaw ci jigéen ñi la ko jaarale woon waaw mu ngi noonu Allahu mu ne xadiis bii de rawaahu muslim al imaamu muslim ibnu al-Hajjaaji al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi moom moo ko solo mu ne imaamu Muslim moo ko solo Allahu akbar waaye du moom kese bokk na ñi nga xamante ne ñoo ko solo mooy al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal naka noonu al imaam ah eh, imaamu c'est que même teg même euh, terme yi imaamul Buxaari en fait soloo na ko mais pas ci yi soloo na xadiis bi xam naa looloo tax mu ne rawaahu Muslim mooy nii nii parce Abu Sa'id imaamul Buxaari soloo na xadiis bi mais euh, euh, même kii bi la doon doon rek ah waaw moo inna boobu dane nag inna hada al maala xulwatun xadiratun xulwa ainsi de mel noonu waaye man nañ ne imaamu at-Tirmidhi moom soloo na ko ci ci kaddu yi waaw te imaamu at-Tirmidhi ak wax nañ la tam al-imaam Ahmad ibn Muhammad ibn al-imaam Ibn Maaja moom riwaayam daa leeral sax yonent bi alayhi salaatu salaam ana circonstance la waxe woon lii ma al-imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi dafa bi mu ko indi càllaleem ba bare mu ne an abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu annahu qaal salla bina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawman salata al-'asr salata al-'asr binahar thumma qaama khatiba falam yada' shay'an yakunu ila qiyaami saa'ati illa akhbarana bihi hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu wa kaana fiima qaal inna ad-dunya hulwatun khadira wa inna allaha mustaxlifukum fiha fa naadirun kayfa ta'malun ala fattaqu dunya wattaqu nisa allah <laughs> wa kaana fiima qaala alaa laa yamna'anna rajulun haybatu nnaasi an yaquula bihaqqin idaa alimahu qaala fa bakaa abuu sa'iid fa qaala qad wallaahi ra'aynaa ashyaa'a fahimnaa allah xadiis la bu gën na gudd a la moo tax imaamu Tirmidi moom moo ci indi lim gin riwaay bi gën a mat ke Muslim imaam Muslim da koo tënke noonu ah waaye imaamu Tirmidi allahu akbar allahu akbar mu ne yeneen way saa saam nee na mu wax circonstance bi ci yan condition yan jamono la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne salla bina sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne sol salla bina rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo jiite yawman benn bés salaatal asri bi nahaar mooy da leena jiite julli tàkkusaan mooy da koo teel julli loolu la naan bi nahaar ci bëccëg gi mooy tekkiwul ne da koo julli boo xam ne du waxtoom non mooy da koo teel a julli fekk jant baa ngi fi mooy leer na nekkul benn bàyyiwul ba muy waaj a soo wala déedéet da koo teel julli summa qaama xatiban ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw ci suñu biir ñun saxaaba yi radiyallahu anhu ci jàkkaan bi di leen xutba di leen sermoné mu ne ma imam Abu Sa'id mu ne falam yada shay'an yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog bàyyiwul dara loo xam ne yakunu loo xam ne dina nekk ila yawmi ila qiyaami saa ba ni saa di taxawee yawmal qiyaam illaa axbaranaa bi lu dul xabaare nañu ko ñun saxaaba yi <laughs> mu ne xafidahu jàpp na loolu takk na ko man xafida ku ko takk ci ñun takk na ko wa nasiyahu da fàtte na ko man nasiya xam nga Sayyidina Xudayfa radiyallahu anhu doon na wax lu mel nii Ibnul la xam nga naa la ko fan yee attention dara xew nga naan li yonent bi sallallahu alayhi xamu ko yaa ngi wax lu la wóorul laa ndax yonent bi sallallahu alayhi lii laa la waxoon ne la ndax jëlee nañ co euh, naa Xudayfa waaw yonent bay saa saam moo leen nekkal lépp luy xew ba yawmal qiyaam yow waxuma la yonent bay saa saam moom ci boppam xamal la ne ko taalibe bi kon mooy saxaaba yi képp wax na leen ko ku ko jàpp jàpp nga ko kon nag bu dara xew nga naan moo moo tax dañ doon jékki rek dara xew ñu fàttale ko bokk na ci mu mooy ba ñuy lijjanti saa ndax xam na saa am <laughs> xam saa <laughs> ah waaw <laughs> <laughs> kon gis nga saxaaba yi kon radiyallahu anhu ñoom ñu yonent bi alayhi doon duy ñun lan lañ ñu ci wax ñun Seydina Musaa est-ce que wax keroog yi nettali leen ko te ñoom ñoo doon ñi nga xam ne ñoo doon alxufaan jàppkat yi gis nga xadiis yi ni mu bare daanaka ñi doon bind dañ leen di lim. uktubu li Abi Shah bindalil Abi Shah sama discours bi fee ca Fathu Makka ah ci bi kii bo euh, bi mu bi muy bi muy aj ah ah wala euh, euh, Abu Hurayra ne kaana yaktubu wala aktub da doon bind te binduma te man doon moon bind ñu néew lañ sinon li yëpp ko hadith am yëpp dañ koo mokkal ta saa ila yonentu way sa sa wax leen julli te gis nga tamit borom bi bu defee bark ci ci ci ci ci ci mbir diggante tàkkusaan ba ni timis gi jote moo tax ci biir xadiis mu ngi naan dañu yeneen tubaab yi day kii ba ñuy xool naan est gi du dugg si Allahu akbar ah léegi moo tax wa ja'alna nal tabitu ila shamsi hal baqiya minha shay naa. yonent bi alayhi salaam di leen nettali di leen wax lii xew ba yawmal qiyaam nee na ba ñuy geestu di xool jant bi waaw mooy kon loolu day wane ne gannaaw la leen wanoon di waaja so ndax am na lu ci des ngir mu so bu borom bi barkelee waxtu nit gis nga waxtu woo xam ne ci bitim yi niñ la naan lii moom lu tuuti la man na la fee may nga def ci loo xamante ne nii mais gars yi naan non c'est impossible waaye comment il a fait pour pouvoir réaliser ça quand même ci dundam bu gàtt bi mooy comme Imam An-Nawawi bi 45 ans xool Imam An-Nawawi li mu liggéey lépp ak li mu bind ak li mu leeral lépp ci l'islam bi rahimahullahu taala ko parce que borom bi te dundam bu gàtt boobu xam nga 45 ans boobu way <laughs> 45 ans gars yi fi baax na moom ba Europe moom képp ku fi faatu à l'âge quarante cinq ans dañuy ubbi euh, enquête waaw rawatina ñu ne nii daa kii rek non foo jaar gaay autopsie dañ naan non même suñu réew yi sax quarante cinq dañ naan bu bay ndeysaan moom de waaw mais xoolal liñ ci lëgëy def na dund na téeméeri at lëgëyul un tiers ci l'islam kooku ñii ñooy ñu borom bi def al waaw barkeel seen dund te loolu mooy lépp solo lépp solo nekkul ñaata at laay dund mais bu dee at ya ngay dund benn barke amu ci dund at yu néew yoo xam ne barke ba rëy moo ëpp solo li am solo du rek ay at na at bari waaw baax na at yu gudd ànd ak barke bu bari eskay koo ko lee waaw waaw yeneen te saa saa borom bi loolu wax na ci lépp waaw bu kenn ñëw nag naan non mooy yenn yi lay wax waxu ma ne lii mu wax daa leer nga naan lépp parce que ñun ñu koy xalaate voilà non c'est que loolu xaju fi quoi li xew ci àddina bi yëpp loolu bu la na loon a wax rek li xew atum sàngam rek loolu doy ba ne yow génneel bu yàlla yoneen taam alay sa saam bi wax jëlal ba taa wax keneen yooyu teg leen fële waaw mooy bu fi nekk di analyser di naan est-ce que maanaa ou xanaa da ngaa wéri di yow borom temps bi jël ndawam li xew ba ayoo ma bi ko fekke ne moo ko wax lii ah xanaa déggu ñëpp Seydina Abu euh, wax falam yada shay'an nakira waaw ci naf yi dañoo dàq nakiratu loo usulu yu ne xam nañ ko di dàq bañu nga ñëw naan ba non kon non yu am solo yi la wax quoi mais loolu xaju fi quoi faut être bon faut être raisonnable quand même dañ naan la yow moom lañ naan da hada al kalima al ba al kalima al kalima al batil la wax te déglu fii la wax way <laughs> yow da ngaa feebar wala la lépp la wax bàyyi wa dara yuy xew ila yawm al qiyamati ila qiyam as-saati ba saa bi taxaw lu dul wax nañu ko jàpp na ko nag léegi ko jàpp wa nasiyahu hafizahu man hafiza wa nasiyahu man nasiya kon gis nga ah bokk na ci njarjul taxriiju xadiis bañ a yem rek liñ la dë kiiwal noonu boo demee ci yeneen yi xool fu nekk xadiis bi fan ak ñu yemoon rek ci la Imaam An-Nawawi wax nii rek ci kaw mooy taxul ñu xam ban circonstance la ko Yonent bi saa saa waxe woon léegi nag bi mu waxee lool mu ne wa kaana fii maa te bokkoon loolu ñu wax keroog moom yonent waaye saa saam inna dunya hulwatun xadira gis nga àddina bi dafa neex wert nëtëx noonu la ko boroom bi defee waaw waaw inna zayyana as-samaa dunya bi zinatin al-kawaakib waaw boroom bi moo bi moo waaye taaralu ko rek ngir abasa ngir fo waaw afa hasibtum annama xalaqnaakum abasa ndax da ngeen a yaakaar ne dañu leen bind rek ci fo ah wa maa xalaqna as-samaawaati wal arda wa maa baynahumaa laa'ibiin suñu boroom nee na binduma asamaan ak suuf ak li nekk ci diggante bi ngir fo waaw kon nag addina noonu la ko borom bi melal da koo taaral waaw moo tax mu ne zahratal hayaati dunya li naftinahum fihi lii nag tóortóorlu fleur u dund gu jege gii da doye la ngir rek ñu natt leen examiner leen li naftinahum fihi waaw kon addina noonu la mel loolu moo tax ku gëmul yàlla doo fi bëgg jóge la tagi dan na di nga fekk ashad an-nas ñi gën a tar xër dugg xayaati ci dund mooy yahudi ak ñi nga xamante ne ni ñoom gëmuñu dara mooy façon yooyu yëpp di nga fekk ñoom ahrasuhum alal xayaat ñoo gën a tar ci de moo tax bu leen dara dara yéen dañuy tiit parce que xam nañ ne fa ñu jëm parewuñ ngir loolu seen lépp fii la inna dunya addina gi xulwa dafa neex xadira waaw waaye nag borom bi da leen fee indi lool taxul ngeen ñëw rek nekk ci yooyu ba fàtte ki nga xam ne moo leen bind déedéet waaye wa inna allaha mustaxlifakum fiha waaw te borom bi tabaaraka wa taala de moo def ngeen fi nekk ay wutuwaay ay wu wutu ku nekk di wutu ka ca nekk génération bu ñëw keneen ñëw wa'ada allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim waaw loolu ñi gëm yàlla la ko borom bi doon wax waaw borom bi ne dig ne ñi nga xamante ne ñoo gëm ci yéen ay jëf-jëf yu rafet yi que ne dinaa def ngeen danaa def ngeen wutu suuf si ci biir suuf ni ngeen ko wutu moo xalifa ci fii la jóge ñoom ñoo bokk racine kenn ni nga xam ne noonu la ña ko gëmoon te génération yi fi jaaroon gëmoon ko téye woon malgré yéefaree ñépp di bañ ñu téye rek la tax borom bi def ñu féete kaw seeni noonu bu ngeen jàppee te yàlla kese tax borom bi dina leen def noonu le waaw Allahu akbar moo tax xattaa alal yi ñu yor alal yi ñu yor du dara lu dul loo xamante ne nii dañ ay dañ ciy wutawante kese xanaa borom bi waxul woon ci suuratul Hadiid aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustaxlafiina fiihi waaw falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir waaw suñu boroom ne aminu billah dolli leen ragal yàlla dolli leen gëm yàlla wa rasuli ak ndawam bii te di ko topp alayhi salatu wassalam wa anfiqu te dee leen dépensé mimma ja'alakum kii li nga xam ne waxuñ nga jël sa lépp joxe ko ba pare dëkk yalwaan ak walaa kaana déedéet ci li nga xam ne ja'alakum moom la leen seen boroom defalal mustaxlafiina fii ngeen koy wuutu wante gis nga ni ñuy wutu wantee suuf si nii mu ne wa inna allaha mustaxlifukum fiiha te borom bi mooy ki nga xam ne mooy def ngeen fii wutu wante di leen remplacer génération yi waaw ñaata ay qurun la borom bi effacer indi ñeneen waaw mu ne ci loolu noonu ñu fi remplacé woon tey ci suuf si noonu alal yi te loolu lan la wax héritage am ndono alal yi nga xam ne moo la tere woon jaamu say jaamu borom bi même xatta kii jaamu yàlla sax alal ja mu bàyyi ña koy doon na koy yor après kon hein alal jooju nag bu la jaree mooy bi nga liggéey ak bi nga xam ne sax héritage nga ko amee loolu lépp du daa fii ban poste fi bees hein président de la république bu dee ñuy wax ci république est-ce que mooy le premier te avant sax ñuy am république am nañu doon jiite ay buur la ñu woon ñeneen ñooñu di fi jóge ñeneen di fi nekk waaw tous on est tous des locataires on n'est pas propriétaire kenn du fi propriétaire loolu majaas la rek waaw c'est une c'est dans un sens figuré lañ naan kii moom moom waaye dëgg-dëgg yàlla moom moom dañoo aal heure bu ko neexee mu nangu jox keneen président nga fi woon di buura ko bummi ni gaayoo di def lu la neex bésay ñëw ñu jële la fi soit doucement wala brutalement wala borom bi rey la keneen ne waaw naka noonu nag alal yi tamit noonu la ni ñuy doonante ci poste yi DG yi day bari ku jiite woon RTS est-ce jii may wax ak ji yéen ah ci Ramadan mubarak le vingt sept mars lundi sa way ah tombeek li nga xamante ne nii mooy ci koor gi ñu nekk di ko door a tàmbali le cinq Ramadan mille quatre cent quarante quatre yaakaar nga ne ka jiite woon RTS en diis moo ko jiite waat déedéet ndax la mooy borom bi dañoo def ñuy wutu wante noonu ñuy wutoo ci poste yi te lépp la wutu wante waaw nit day am hein alalam comme mu am soxna si am jëkkër borom bi fa am jëkkër yi keneen mu sëy keneen vice versa nga am soxna borom bi jël ko nga soxna nga sëy keneen dina bés dina ñëw nag yéen ñépp la fiy jël indi beneen génération waaw kon nag mbir yaa ngoog lii ku koy xalaat di ko muraqaba ak sa borom wallahi caay caay yu bari yuñ ko wax waaye nag <laughs> al al al al ah al gharuur waraate kat bu mag bi di iblis moo ñu naan loolu lépp ñëwagul ah taalaa vie devant toi vie dundal moom saa daa neexlawul rek moo tax mu leen di wax yii quoi dundam neexul ma ne la kazaab la de daa xam damaa xamal dara bu ma xamalee it waxu la li mu xam <laughs> kazaab la <laughs> lu tax ñuy wax alxuraan saa yi waru la wax lii parce daa moom da koo amul kese <laughs> ah kon nag. mu ne nag bu boobaa dépensé leen ci li nga xam ne dañ leen ko ci mooy moo tax alal ji nga yor bi ji ñuy xamal ne yow borom bi daf la koo leggee ab legg la rek da koy nanguwaat te daa am alal ji ci am na ci loxo keneen kum ne woon loxo keneen koo xam ne yow bés dina ñëw ñu jële ko sa loxo jox ko keneen soit nag yaa ngi dund wala dundoo waaw kon nag wa inna allaha mustaxlifukum fiiha addina bi saxuñu fi du këru saxuwaay borom bi daf ñu fee escale lañ fi defagul waaye suñu këru saxuwaay wala al axiratu xayrun wa abqa waaw foofu mooy suñu këru saxuwaay mu ne nag fa yanzuru te xadiisu imaam at-Tirmidhi ba rahmatullahi riwaaya ba fa naadirun waaw borom bi nekk ki nga xam ne fa yanzuru bu dee fii te mooy riwaaya imaam Muslim bi borom bi xool kayfa ana naka ta'malun ana naka ngeen di liggéey nag ngeen di def waaw est ce que ngeen di nekk ci li ko neex wala da di nekk ci li ko naqari hmm. kon boroom bi di xool ana li yéen lan ana naka ngeen di liggéey waaw ndax ku ne boo xëyee yaa ngi ci dara ni koo ko waxe woon kullu naasi waaw kon nag mu xool naka ngeen di liggéey ndax ci chantier yàlla yi. sante yàlla yi mooy lan bu julli jot na farata googu jot na waxtu wi fajar jot na est-ce que di nga liggéey boo foofu rek sa liggéey baaxul joxe zakat jot na borom bi charte yépp remplir na boo fi nee di jaaye nay di teg ay ay ay ay xiyal ay pexe ngir génn ci xam nga ne yow yow yow yow sa liggéey baaxul ainsi de suite rek waaw toppe ko noonu kon nag yonent bi alay saa nag daal li ñuy dénk dénk ko saxaaba doon waxal waaye dénk ko xeetam ginnaawam waaw akbar ci loo xam ne fii doo fi mën a réussir mission bi lu dul lii fattaqu dunya foog nga dëddu àddina moytu na ko leen àddina nuñ koy moytu na ko kon ñu génn àddina bi daal di xaru ñi daal di kii déedéet wala boog ñu bàyyee lépp gaa yi toog fee ci suñu bokk naan ñun moom dañoo àddina daa salte daa déedéet waxu la lool de ah <laughs> mooy moytul yi nga xamante ne nii ci àddina ay shahwaat kese la du dara yàlla ay bànneex voilà loolu la la mooy tënkuloo waaw loolu lañu ñu yonent bi ay saa saa mooy tënkuloo fattaqu dunya waaw ndax dafa neex nii ci biti dafa neex nii ci biti moytu leen ko waaw yi nga xamante ne nii amalu la njariñ ci sa diine du ci àllaxira mooy li euh, euh, gis nañ xadiis bi keroog man ka euh, min husni islaami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi min husni imaani al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi comme niñ ne ci Muwatta ñun biñ gisoon mooy min husni islaami al-mar'i waaw bokk na imaamu Tirmidi bokk te imaamu Nawawi ne woon hasan waaw mu ne moom mu ne woon gharib waaw bokk na ci lay ngëm yàlla ak nit ki mooy mu bàyyi yoonam newul te imaamul Ghazali radiyallahu anhu waxoon lépp loo xam ne boo ci noppee doo bàkkaar doon bàkkaar te du yàqal dara du léegi du ëllëg loolu mooy maa laa yaani ka loolu bu ci wax bu ci sax bu ci sax yëy yàbbi bu mu la concerné <laughs> waaw yàlla tere mag yi nga xam ne moom yu xaraam la yu fi nekk moytu leen ko waaw ndax ñu bari sànk na leen waaw topp seen bakkan àddina noon yu bon ya bànneex àddina bakkan saytaane ku leen fetal fetal nga noon yu bon ya kon nag fattaqu dunya wattaqu nisa te ngeen mooy tëdd ko nag jigéen ñu sàggan yi waaw mooy tëdd ku leen Iblis ñoom la ñu bari ci ñu sàggan ñe ñoom la Iblis def véhicule yi nga Iblis hatta Dajjal yonent way saasaam xamal nañu ne jigéen ñu baree koy topp ak yahuud waaw ñooy ànd ak Dajjal xoolal gars yi buñ bëggee programme caaxaan ak jigéen nañuy futti waaw comme que day attiré bindee bu ko defee yambar yëpp ak képp koo xam ne borom bi jàppanalu la nga tàbbi waaw ñooñu lay wax mais waxula as ñu ñu yiw ñu ñooñ kay xayru mata'i dunya al-mar'atu lépp lu nit li gën lu góor mën a bànneexoo ci àddina bi mooy koo xamante ne soxna su baax la loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko kay taxul ko kay kon waxu la kon xam nañ ne nisaab bi même bu dee général la waaye dafa am xusus waaw c'est c'est du n'importe qui de mooy ñu sàggan moytu leen leen ñooñu nag que ça soit ñu nekk ko ab soxna su koo takk wala koo xamante ne ne sax takkoo waaw ndax bari na ñoo xam ne baaxoon nañu ah vraiment. dañ leen ñu bari dañ doon naw waaye ba ñu amee soxna la daa mel daa moom kase ci ñoom yu bari yoo xam ne doo ñoom ci seen bopp dañ doon tenir ay discours yu xaraam yooyu mooy yu lee daa xaraam yooyu moom moom bu ko nit di defee bañ amee soxna ñoom ci seen bopp di ko def waaw waaw parce que neex na soxna si mu koy def walla iyaazu billaah façon sëy yu mel noonu moom ñàkk sëy dee célibataire ko gën non célibataire ma <laughs> célibataire moom beneen mbir la mooy koo xam ne <laughs> bu dee xam ngeen terme bi <laughs> am moodu boo xamante ni nii soxnaam daa nekk Italie wala France wala étudiant wala ñëpp ñoom ñëpp a kii ma wala ah soxnaam nekk euh, euh, réew ma Sénégal kooku lañ naan célibataire non waxuma mooy dee célibataire ko gën. koo xam ne ngëm yàlla nga nga amoon ba nga àndeek moom la deñ léegi yu xaraamoon yépp nga ko doon aaye soxnaay nit ñeeg jigéen yow nga soxna yooyu yépp nag léegi yow benn affaire bi garawat mi moytu waaw ku mel noonu lañ lay wax moytu yàlla tere nag jigéen ñi nga xamante ni ñoom takkoo leen defoo leen dara bi ci gën a garaaw mooy ngay wéy de ñoom ndax yeneen tool yi saa saa nee na foo leen wéete rek ki leen ñetteel mooy seytaane wal iyaadu billah waaw léegi kon mu ne ndax fa inna awwala fitnati bani israil ndax fitna bu njëkk boo borom bi nattoo waa banu israil muy doomu Seydina Yaqub yi ñu doon tudd ca Seydina Yuusufu baayam mooy israil alayhim assalatu wassalam kaanat fi nisaa seen natt bi njëkk bi leen borom bi natt ci jigéen la ko jaarale waaw wa sha'nu Bal'am allati tabahhara kafa bihi zajran liman tadabbara Bal'am ibn Ba'ura ah ab fóorale woon boo xam ne ci gàttal boroom xam-xam yam nañu ne mooy ka masalil ah, ka masalil insani id qaala ka masalil shaytan id qaala la ka ah, nan la waxati kamasalil ah, iz qaala lahu kfur falammaa kafara qaala innii bari'un minka innii axaafu llaaha rabbal aalamiin kamasali shaytaani iz qaala lil insaani kfur voilà loolu la kamasali insaani mooy misaalum nit ka kamasali shaytaani misaalum shaytaani ba mu waxee yéen ki wal waaja inspiré ko rek mu ñëw naan ko weddil yàlla te histoire bu siiw boo bële fexe. Euh, dugg ndaw sax ndaw su rafet bu bu sangu gaa yi comme que daa di xalwu rek di di nekk foo xam ne fa lay jaamu yàlla bu bëggoo yàqal jaare ko ca ndaw sax ñu ñëwee naan ko daa moom ay daa ay ay rab a koy dugg ko ay jinne waaw mu ñaanal ko rab ya dem iblis génn bàyyi ko seytaane ko jàppoon mais bu delluwaatee ca dëkk ba affaire duggaat ñu ñëw na ko finalement dañ lay bàyyi moom ndax lii moom di ko dee ko kii mu ne lan fii man kese ma ne fi di fi nekk jigéen boo xam ne leew ma <laughs> mukk waaye Iblis travail ko waaye grawul yow ni nga sell yi mu def ko ba ci gàttal daal jotee ndaw sa <laughs> ma ndaw sa mu xam ne nag tey mu am problème mu daal di koy faat <laughs> Iblis ne ko faat ko suul ko ba pare daal di koy weeje xaw yi suturaam ba pare ne ko boo bëggee ma dimbali la tey ci ñii mooy naga kii da nga may sujjóotal rek benn sujjóot mu def ko sawaay jàll nële naan ko yow yaay yow yow yaay yaay yaa weddi yàlla la illah inni bari'un minka man dañ naa ci yow ba set rek inni man iblis man saytaane bii de li ma ragal mooy yàlla loolu la moom laa doon wax nit ku mel noonu mooy ki gën a dalay enfoncé di la di la di la di la puus di la ñu ngi sa ginnaaw yow kay lu xew ñu ngi sa gannaaw bul am dara loo tiit foo dugg dafa la ñuy fekk dina ma fa fekk foo loo metti boo gestoo di ma gis yow yow li nga nekk ay dëgg ah ñu lañu caaxaan ñu bàyyi yow ba ñu commencé première garde à vue mu commencé changer discours garde à vue kese lañ la def mu changer discours waaw ñu ñu tam mën a yóbbu la dungu siit mu commencé laa dugg naan moom il n'a pas compris xam nga mbir yi teey la laaj walla iyaazu billah kooku jikkoy saytaane dëgg la yor waaw ak nag nu ngeen ko man di woowee kooku moom jikkoy saytaane la yor waaw mooy ñi lay enfoncé ci mbir naan la ñu ngay jàppale waaw yow daal ñu nga dem boo demee ñu génn ci boo demee ba dugg ba ñu lay jàppkat teg lu metti mu mel ni du ñoom ñoo la waxoon démb ñun ñu ngi fi woon wal iyaazu billaah mu ne kon xadiis bi rawaahu muslim loolu gis nañ ko mu waa xadis bi nii war na ñëwaat dina ñëwaat xadis insha allah numéro quatre cent cinquante neuf bu boobaa nag deesu ci yàggaat nii comme ni nga xam ne noonee lañu ko digga woon ci yeneen yi insha allahu taala kon ñu yem ni beneen bi moom gàtt na beneen bi gàtt na waaye nañu bàyyi ba bii ndax euh, baabu taqwa bu ko defee ñu jeexal lépp ndax al imam